pàcc yi yépp ñu ñu ñu ñu ñu xam ne moom lañ gis muy alfuqaraa wal masaakiin walla muy way ñàkk ñi nga xam ne amuñu dara way miskiin yi nga xam ne am na lu ñu yor ca kaw lañu waxoon mais matut ku ci nekk danga soxla wal aamiliina alayhaa ñi ciy liggéey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 mu ne xoola mu def benn kii mattafaqa alayhi almadahibu al arba'a fi hadha al masraf waxam ah. mu ne maa li nga xam ne ittafaqa d'accord na ci dëppoo na ci alayhi al madahibu al arba'a ñeenti mazhab bi di mazhabu xanafiye yi maalikiye yi ak xanaabila ya ak xanaabila yi fii al masraf ci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

wal islaaxil aama min binaa'i suduudi wal qanaatiri wa inshaa'il masaajidi wal madaarisi wa islaaxit turuqi wa takfiinil mawtaa wa naxwi daalika wa innamaa abu haadihil umuuri alaa mawaarid baytil maalil uxraa minal fay'i wal xaraaji wa gayrihaa waaw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 waaw adamu jawaazu sarfi zakati fi jihati al xayri wal islaahi al aama min binaa il sududi wal qanaatiri wa inshaa il masaajidi wal madaarisi wa islaahi turuqi wa takfiini al mawtaa wa naxwu daalik waaye way yow boroom xam-xam yi nee nañu réparer ay route comme ñu naan talib jam ñaajo bi da daa problème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 yu xaddaru bi xadariha dañ koy natt ni mu ni nga xam ne dañ koy natt kenn du ko ubbi moo tax alxuraan ne fa man turra ghayra baghin wala aadin fala isma alayhi képp koo xam ne xam nga day tere lekk miin ah hurrimat alaykumul mayt wa dam wa lahmul xinziir wa ma uhilla li ghayri llah bi ainsi de suite dafa tere medd li an natihatoog mutaraddiyatoog ñoo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 wala fëqal ma benn benn kii ma am problème mu ko nag yée du ko def dañ naan la yow xanaa yàlla mi jox oto bi ko neex la ciy def jël li manu la ñàkk mooy tiers minimum bu problème amee je dois je dois casser xaw ma tir liir dañ naan la kas la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 léegi mu ne maa naqalahul qafaal mu ne xoolal <laughs> maa li nga xam ne naqalahoo daal dina koy eh, eh, toxal alqafaal imaam alqafaal ah an rahmatullah alayhi an ba'dil fuqaha ci lenn ci fuqaha yi mu ne min daalika maa nabbaha alayhi al imaam ar fii tafsiir mu ne bokk na ci loolu li nga xam ne al imaam ar-Raazi Faxruddiin ar-Raazi rahmatullah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 wa binaa'il xusuun ak tabax tata yi wa imaaratil masjidi masaajidi ak defar jàkka yi li anna qawlahu wa fi sabilillah amun fil kulli ndax kat waxu moom dafa nekk loo xam ne lu général la ci lépp boo demee ci tafsiru imaam al-Fakhr ar rahmatullah alayhi mu ne lii di nga ko moom al-Qardawi lim ci teg mu ne walam yubayyin lana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 malgré que mooy imam bi mu doon mais loolu kenn na ci àndul ak moom te loolu yonent mi alei satu leeral na mbir mi demewul noonu ndax waxoon nañ la ne euh, bi nga xam ne ci la Seydina Ali ibn Hatim radiyallahu bi mu ñëwee indi buumam yooyu bi mu indee buumam yooyu naan ne ne buum gu weex ak bu ñuul ñëw naan yonent mi alei satu salaam ah man de affaire bi yéeme na de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 c'est le comble te boo yu bari wax yii la toxal ah moo xam Dakar ak jàpp ne ñu ngi wax dara naan bon y a des savants contemporains yan savants contemporains. savants yan ngay wax yow jàpp nga ne ñooñu yow boroom xam-xam yi nga xamante ne nii ah immatul kibaar nga xam ne seenu seenu seenu sell te seenu xam-xam ñépp ko reconnaître waaw.